ajukum in lam yakun lahunna walad yéena moom xaaju li nga xam ne moom la fi bàyyi seen soxna yi bu dee ne ñoom bàyyiwuñ fi doom ma bind un demi ci kanamam léegi sëram bu jigéen bi nag sër jigéen lay doom <laughs> mooy sër rakkam jigéen bi wala magam jigéen ñi mbokkal baay wala ndey ak baay nag kooku ñu ne ah inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak ma jimli un bu nit faatoo bàyyi fi amul doom bàyyi fi sœur kooku mooy am moitié mu bind un demi léegi nag pour trouver foofu al as euh, ci al euh, maqaamul mushtarak muy lan mooy aslul mas'ala boobu nag laay dem ci li ma gisoon li ñu gisoon bii passé ci amaliyatu tahsil xool est-ce que euh, seen diggante ñaari un yi un ci suuf deux ci suuf deux bu nekk ñaar yooyu est-ce que tamaasul moo fa am wala tadaaxul moo am wala tawaafuq moo am wala tabaayun moo am ma xool gis ne li fi am mooy lan deux ak deux kon tamaasul la bu dee tamaasul benn bi laay jël bàyyi beneen bi kon sama aslul masala mooy deux bi deux boobu laay séddale seen diggante asxaabu fard kese fi nekk mu amaat beneen cas boo xam ne moo gën a compliqué bi ñu jóge woon mooy asxaabul fard yi dañoo bari waaye am na asaba ci biir am na asaba gu nekk ci biir koo xam ne moom yarisu bi bi waaw moom donnewul ci wàllu suñu borooma ne jëlal lii waaye moom day xaar liñ des say jël ma ne la exemple jox ma ci exemple ma ne la xoolal euh, monsieur nagati monsieur A heureusement ba ngeen tuddul monsieur A yaakaar naa <laughs> monsieur A dafa faatu bàyyi fi soxna benn soxna hein waaye bàyyi fi benn doom ju jigéen euh, ak oncle paternel am woon nañ li li exemple mooy kon monsieur A cette fois-ci jëkkër la fi ba non euh, jabar la fi bàyyi benn jabar benn doom jigéen ak benn kan ki nga xamante ne ni mooy oncle paternel koo xam ne bàyyi xam la ñeen ñi naan papa wu ndaw léegi nag mooy léegi fii nga ne ma comment ça va ne la premièrement tout le temps da xool li alquran wax est-ce que am na asxaabu furud am nañ fii ñoo xam ne nee na jox leen li ñu ne waaw jëkkër ji ñoo jabar ji waxoon na bu dee ne amu ngeen doom yéen ñi faat dangeen am doom yéen ñi faatu jëkkër yi ñooy am wala ñooy am as-sumun nga jël un huit di nga bind zawj l'épouse deux points ligne bu ligne ligne bi nga def deux points un huit un huitième lay am. ci suufu ligne boobu nga def bint fii nga bind ci un mooy moom moitié lay am quant à paternel moom lan lay am mooy moom baaqi lay am li des nga bind reste wala baax wala baaqi léegi bu boobaa kon am nañ ku ëpp kenn ci asxaabul furud waaw mooy kii ñu am ëpp na kenn mais sauf que dafa jaxasoo ak asaba koo xam ne asaba xam nga exemple di ñu joxe woon sànq entre doom jigéen ji ak sœuram bi nga xam ne bokk ndey ak baay kooku mooy ku nekk moitié lay jël mu jeex mooy ñaari ak saaxiba saaxibata fard kese lañ mooy ñaari jigéen ñoo xam ne ñoom suñu boroom wax jox leen lii bu luy xewee mais fii asaba daf fay dugg muy l'oncle paternel kon jaxase nañ kon nga am un huit ak un deuxième bu boobaa lan la ñuy xool. programme bi simple na mooy dañuy jaar fa ñu jaaroon xool est-ce que taba ndax est-ce que tadaa tamaasul am na tadaaxul tawaafuq ak li nga xamante ni mooy tabaayun yooyu nag duma fi nekk di leen firi de <laughs> voilà pour qu'on puisse avancer hmm? parce que parce que ça y foog ñu siira après hein lii lépp sax ci siira bi la mooy foog ñu avancer laa bëgg wax waaye nit na ne mais yow mais mais saa yi nag yow mais yow yow yow yow lii ngay def nii fan la tegu yow lii siira la ma ne la siira la kay yow xanaa yow ah yow yaa mujj yow yaa jël train bi yow yaa jël train bi ci bi voilà ma ne la yow yow yow mi jëlee train bi fële ca kaw ca kaw moom yow waxoo lool ma ah non man waxuma lool parce que xam naa lu tax ma ne yow miy jël train bi nag ci yoon bi déglul fii wax la benn affaire. mooy da xam ne suñu boroom moo ñu ko wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana est ce xam nga aaya boobu ma ne si tax man xaafisu quraan la xam naa aaya bi kay man la waa kay xaw ma nag yow noo ko doon tekkee noo ko déggee mais déglul ma fii benn tekkee ngii bu am solo boo xam ne nii nii boo ko déggewuloon nii déggee ko mooy nekk na ci biir yonent bi alayhi salaam nii modèle bi gën mag lépp nag te alquran yow comme que mokkal la wa in tuti'uhu tahtadu la wax noonu yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi gëm yàlla la la ati'u allaha wa ati'u rasul topp leen yàlla topp leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw waaw man yuti' allaha man yuti' ar-rasula faqad ata'a allah suñu boroom ne ku topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam topp nga bu yàlla te nag diine ji lépp ci yonent ma lay saab-saab lu jóge fiq beeg fuqaha u yeeg waa waa waa suluuk ak waa ñi nga xamante ni muhaddisuuna yéeg ñi nga xamante ni ñooy waa usuul ak usuulul fiq ak masailul fiq kii euh, euh, usuulul fiq ak yooyu ñooñu ñépp li ñuy loolu lépp ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen hein loolu lépp ci yonent ma lay sànq sànq jóge léegi yow jàpp nga ne moos waxtaane dundam di waxtaane dundam te gisoo gi gisaale ci loolu noonu lu bizarre la waaw kon de loolu war na bizarre ma ne la walla kon nag xamal loolu. moo tax affaire bi lii lépp ci siira bi la bokk siira la tey siira la lii mooy dund yonent ma lay sax sax gis nañ fii bi ñuy commencé yow foog naa newoo fi bi ñuy commencé sànq maa ngi koy junj xaadisatu euh, ñaari doomu Seydina Sa'd ibn def miraas ba mu ñëwee looloo indi aay yi ba mu ñëwee ñu la euh, euh, soxnaay Seydina Sa'd ibn Rabi'a na ko ah. yonent bi alayhi salaatu salaam ñii kat seen bàyyi inna Sa'd ibn Rabi' ah qutila ma'aka shahidan yawma Uhud waaw ne ko Sa'd ibn Rabi' kat dañ koo faat fekk mu ngi àndoon ak yow di xare contre kuffaaru Quraysh ni ñu faat ko Uhud xare Uhud ñoom nag seen bàyyi tax muy magam wala frère am wala rakkam dafa jël alal ji yëpp bàyyiwul leen dara

yonent mi alayhi salaatu salaam suñu boroom ne ñoo yi yonent mi alayhi salaatu woolu bàyyi tex bi mu ñëw mën a ko jëlal deux tiers alal nga jox ko seen doom doom ji yaay ji nga jox ko li muy li muy jël li des yow nga jël ko li alxuraan wax te lépp ci alxuraan mooy gis nga comme yonent mi alayhi salaatu salaam moo nii aay yi moom la koy suñu boroom wax innahu la qawlu rasuulin karim yonent bi yoo ko wax noonu ah <laughs> <laughs> voilà kon moo tax kon comprendre nga lu tax lii lépp ci la voilà léegi voilà euh, kon euh, fu ñu newoon zawju bintu amma foofu lañ newoon bu boobaa kon ci programme tamaasul ngay def est-ce que tamaasul am na moo tax man ne du ma ko du ma ko limati de doo doo doo du ma ko koy keeti de tamaasul est niroo nañu wala li nga xam ne moo du ma dugg ci détail laa la bëgg a wax wala tadaaxul am na mooy roo farante nañ bu boobaa mooy est-ce que bu ma jëlee chiffre huit bi diviser ko ci ak deux bi dina ma jox résultat boo xamante ne du am virgule ma ne waaw quatre la deux fois quatre huit kon bu boobaa tamaa dañ ne woon bu tadaaxul amee chiffre bu mag bi la ñuy garder fii ma garder chiffre bu mag bi mooy nekk aslul mas'ala bu boobaa mooy ci kaar yi asaba kenn du ko bàyyi xel waaw asaba fenn kese lañ koy bàyyee xel mooy bu dee ñoom kesee fi nekk comme exemple bi ma la joxoon cinq entre doom ju góor jeeg doom ju jigéen ji ñoom kese bu boobaa la ñuy bàyyi xel comme kay ansabale góor bu nekk représenté deux jigéen bu nekk représenté benn waaw léegi nag kon affaire baa ngoog yeneen cas yi ci yi génn yooyu yépp dangay dem ci programme u tamaasul tadaaxul tawaafuq ak li nga xam ne mooy tabaayul léegi nag ginnaaw lii foog naa kon cas de yi ñu la wax ngoog léegi ñu jàll nag ci léegi usulul masala aslul masala walla usulul masail bu la neexee yooyu yëpp mën nañ ko wax euh, dañ naan la gis nga liñ doon gis noonu aslul masala daf ci am yoo xam ne mooy léegi dama lay wax aslul masala xam nga di nga ne mais kon yow lii nar nekk calcul ba dee nga ne la comment calcul ba dee nga ne mais yow bu dee tout temps da war a calculer affaire bi mais loolu kon à l'infini lay doon man ne la non non c'est pas à ah ah non non pas du tout usulul mas'ala gis nga usulul masail usulul aslul mas'ala comme kat aslu mooy benn usul mooy yu bari yooyu nag nga xam ne ñoom laay départager ñi nga xam ne ñooy ñi war a doon. c'est pas à l'infini nga ne ma du à l'infini ma ne kaay ma wax la chiffre bi wax la nag bu nekk ak li mu ko ëmb nag ak li mu ëmb nag waaw fii mu ne lii ñu ngi jël ñu ngi ba léegi ci at tafsil def nañ ko léegi nag mooy gis nañu amaliyatu tafsil fi ñuy jaar booy ni ngay def ngir génn aslul masala léegi nag bi ñu defee xam nga joxe nañ tey exemple jotaay yi weesu ak yooyu ak te même tey léegi nag mu des tiens mais kon yow lii nii mooy li ma la wax sànq danga ñu fee na a calculer la woo ba dee saa yi ma la non non non nombre limité la ma ne la xoolal usulul masaa'il yi masala yi manu set lañu set lañu yoo xam ne mooy man manumaa départager alal ji lu ëpp ci set yi set façon yi ah waaw loolu de moom moo gën a moo gën a téye simple moom yaakaaroon naa ne alee fi di dama ne loolu alee set la ñaata ngay wër Kaaba gi ama ah, set ñu ngi ci pèlerinage loolu it bu ko fàtte ah pèlerinage lañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam li tax ñuy wax fii nii nii nii affaire u miraas mi moom moo ko wax te Mina la ko waxe ah discours Mina bi lañu Sayyidina Amr ibn Kharija radiyallahu anhu kama akhrajahu al-imam Ahmad wa ghayruhu wax ne xataba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifayhi wa sami'tuhu yaqulu inna allaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu min al-mirath fala wasiyatan li waaris ba ni muy jeex kon bu ñu fàtte ne ñun pèlerinage dëgg la yonent bi saa saa agsi na Medina ñibbisi na mais comme nañ doon def bi delluwaat gis masala yi bii kese miraas kese lañ delluwaat di ko gis ndax yeneen yëpp gis nañ leen ci biir bañ doon gis aj ji buñ ci romb rek ha ihram ñu gis ihram ha aywa Euh, ram yu jamra ñu gis ram yu na mooy eh, noonu lañ ko doon defee ba mu des bii parce que bii boo ko fa dugaloon gis nga li mu jëloon jotaay yu mu jëloon lii boo ko fa roofoon saay après di li nga xam ne mooy aj gi mooy da ngay vraiment da ngay indi benn genre gàpp bu rëy nit ñi dañuy dem ba fàtte ne ñu woon voilà loolu kese nga mooy ci pèlerinage lañ ne aywa <laughs> ala léegi ma ne nag gis nga usulul masa ñaata yoon ngay wër Kaaba nga ne ma sept fois. ma ne très bien gis nga nag sept fois sept yooyu jàpp ko buñ la nee al us euh, euh, euh, usulul masail ñaata lañu mooy cosaanu masala yi nga xam ne ñoom laay basé wu ñoom laay mën a séddale ñi war a doon ñaata lañ dañ naan la set la mais set yi mooy yi nga xam ne mooy yi ñu dëppoo sauf ko am na yu ñu wute am na deux yoo xam ne boroom xam-xam yi dañ cee wuti léegi nga ne ma voilà léegi yow limal ma set yi d'abord yi ñu wutee après que ñëw wax ma ko man la bon set yi man la euh, yaa ngi fàttaliku semaine bi euh, kii ñu tudd jotaay bi weesu waxoon naa la gis nga am na loo xam ne gisoon nañu ko bi ñuy commencer ilmul faraid mooy gis ana ñaata yi yore yi suñu borom wax alquran ne nañ ko jox nit ñi nañ ko jox ñii nañ ko jox ñii ñaata lañoon siis la ñoon amoon nañ sulusaani la njëkk a tudd mooy lawu mooy aay bi nga bi kiy wax léegi sa mbokk mii di door a dab train bi dooru jël train bi fa in kunna nisaan fawqasnatayni falahuma falahunna ah sulusaa maa tarak kon sulusaa ni la njëkk tudd mooy sulusaa ni léegi fii wax naa la affaire fraction la yow boo ma ñëwee di bindal bindal ma un tiers mooy un defu trait def ab trois ci suufu trait bi est-ce dégg nga li ma la wax mooy noonu la ñuy bind ah, fraction lañ nekk. un tiers un huitième ainsi de suite yooyu noonu nga ma koy bindal kon bindal ma un tiers xam nga bindal un tiers nga ne bind naa un tiers moo doon un bi ñun li ñu soxla soxlawuñ deux mooy li ci kaw soxlawuñu ko ñun li ci suuf lañ soxla loolu lañu soxla fii nga ne ma waaw kon bind naa deux euh, un tiers waaw man la lu mu ci tegoon beneen bi mu tuddoon mooy wayum kaanat waahida falahaa nisf moitié moitié mooy la mooy un demi man la bindal un defub trait bind deux ci suuf nga dem bind naa un def naa trait def naa deux ci suuf man la très léegi déglul beneen lan la ci tegoon sudus te mooy bi mu doon wax naa bu dee ne nit ki ay waajuram ñoo koy donn fekk mu am doom fa li kulli waahidin minhuma sudus ku nekk ci ñoom ñaar day am as-sudus waaw mooy day am un sixième ma ne la bindal un sixième nga bind un sixième un defub trait bind six ci suuf nga ne mu def naa lool ma ne la léegi euh, li mu ci teg mooy surus waaw mooy bu dee ne waa ji nag cette fois yi dafa génn àddina wa warisahu abawaahu fali ummihi as-sulus yaayam mooy am un tiers nga ne ma un tiers ma bind un tiers ma ne la bindal un tiers euh, bind ko bind ko bindal un tiers grawul ma ah, ne loo ma naan grawul ma ne noo bindal rek dinaa la wax lu tax bindal un tiers bu bu bu xoola ñoo bokk mbir bu ñu bu ñu discuter dinaa la leeral lu tax nga ne ma waa bind naa un tiers ma ne la bi ci teg mooy soxna yi parce que waxoon na après jëkkër yi wala comme nisfu ma taraka zawjukum loolu nisfu romb na moo tax soxlawaatuñ lool li ñu soxla mooy dane soxna yi bu dee de yéen da ngeen a génn àddina te bàyyiwu ngeen fu doom seen soxna yi ñoo am ar rubu ma ne kon rubu mooy un quart ma ne la bindal un quart nga bind un ma ne bindal un def def quatre ma ne euh, euh, c'est fait ma la léegi lu ci tegu mooy mooy mu ne même soxna yi ba léegi bu dee ne cette fois-ci da ngeen am doom falahunna sumunu mimma taraktum ñoo na sumun ñoom ñoom moom jigéen ñooñu seen soxna yooyu wala seen soxna si moom moom un huitième ma ne la bindal un def trait def huit ma ne la gis nga lii ma la doon waxuma nga rangale ko dama ne booy bind ci même ligne bi un euh, deux tiers deux tiers nga avancé tuuti ci même ligne bi wala nga defu virgule def un demi après un sixième ca kanam wala après virgule bi ci même ligne bi nga may defal lii lépp nga ne ma alhamdulilah que noonu laa ko defoon ma ne la très bien léegi seetal ma yi chiffres yi nekk ci suuf xam nga moom lañ soxla yi nekk ci suuf bu ci nirool bu ci niru rek ak beneen bi éliminer ma benn bi nga ne ma ah ma xool bon là j'ai quoi un deux tiers waaw trois ma ne bul wax ay diw ak yooyu xoolal rek ci suuf ma ne trois deux mis deux sulus six sulus trois ah am naa sulusaani ci kaw deux tiers lool fii un tiers ma ne la lan laa wax yow appliquer li ma wax rek bu niroo ñaar yu niroo éliminer ma benn bi ma ne waaw kon éliminer ci kaw ma ne la comme ko bëggee mooy benn boo xam ne bu ci niroo éliminer ma benn bi nga bàyyi ma fi benn ma waaw la waaw léegi jàllal nga ne ma rubu' moo ci tegu un quart quatre bi quatre bi ak un euh, euh, semun un huit ma la waaw kay léegi kon lu la dese ma ne kon man am naa un demi mooy am naa deux deux am naa six ndax sudus am naa trois muy sulus am naa quatre muy rubon ci quatre rubon am naa huit muy sumun muy huitu sumun ma ne la yow kon léegi waxal ma ne kon am naa deux six trois quatre huit ma la nag gis nga lii boo ko naree def nii ah man na xaw a jaxasoo ci yow léegi def ko par ordu croissant ma luy ordre croissant ma ne ordre croissant mooy bu may compter naan un deux trois quatre benn bu may benn mooy bu ma naan benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn loolu mooy ordre croissant contraire bi nag mooy ordre décroissant mooy bu doon damay jógee cinq quatre trois deux un bu ma doon wax juróom tekki ñeent door cee teg ñett door cee teg ñaar door cee teg benn loolu mooy décroissant mais man beneen phase bi laa mooy da ngay benn mooy jóge bi gën tuuti di yéeg benn ñaar comme booy compter correctement rek benn ñaar ñetti ñeent juróom defal lool tegeel ma ko noonu ma ne kon am naa deux kon deux mooy jiitu trois quatre six ak huit ma ne léegi compter ma yooyu bu ci nekk ñaar ñi ñoom ñëpp ñaata ma ne un deux trois quatre cinq am naa cinq ma ne la kon am nga deux kon deux trois quatre kon cinq moo fi newul parce que cinq alxuraan tudd ko amul fenn fu la naan ñoom ñoo am xumus amul moo tax kook du fi nekk sudus la tudd non su euh, sumun ak ñooñ ma ne la waaw kon moo tax quatre après quatre kon cinq du ñëw six sept tamit amul parce que amul fenn foo xam ne dafa wax ne kooku moo am un septième amul amul ci miraas mi huit moo am ma ne la waaw kay kon am nga un deux trois quatre cinq ma la nag gis nga yii deux trois quatre six huit am na nag deux yu ci yokk ma ne awey ma ah la sii ma la gis nga six six boo ci boo ma ko defalee ñaar lu muy de mooy double six ñaata la su waa nga ne six fois deux six fois deux walla nga ne ma six six fois deux mooy ñaari six rek mooy six plus six nga ne ma six plus six de mooy douze ma ne la waaw kay kon bindal douze ci après huit bi ma ne la bind nga lool ma ne la waaw nga ne ma waaw ma ne la léegi gis nga douze douze fois deux lu muy joxe wala nga ne douze plus deux plus douze mooy ñaareelam nga ne ah mooy vingt-quatre ma ne la bindal vingt-quatre après douze bi nga ne ma nag waa bind naa douze bi ak vingt-quatre bi moo ci yokku de ci li alxuraan wax ma ne la waaw nga ne ma ma ne la léegi konteel ma lépp nga ne ma am naa deux ma ne la bul wax deux trois mooy xaar mox la am nga deux trois quatre six huit douze quatre heures vingt quatre léegi konteel ma loolu ci ay chifre ñaata la ay nombre nga ne ma un deux trois quatre cinq six sept sept la ma ne la waaw kay gis nga sept yi sept yi nga ne ma ah ma ne la na fexe fexe xaw ma looy fàtte mais lii moom bu ko fàtte waaw wa in turid xisaab yi dina ñëw ci boroom kii di wax boroom boroom raxabiya waaw mooy gis nga lii nii ma ne la gis nga moo grand gis nga boo bëggee nag fii ñu toll nii nga mën a avancer ci aslul mas'ala na la leer ne gis nga set yi moom bu ko fàtte ma mooy set yi cinq yi alxuraan wax na ko parce deux bi ci un demi la jóge tiers bi trois bi ci un tiers ak deux la jóge quatre bi ci rubu' la jóge muy un quart un sixième ci la six bi jóge un sumun ci la un huitième bi jóge douze bi mooy mooy mooy moitié wu mooy boo yokkee six bi nga yokkaat ci lu toll ni moom muy six plus six muy douze nga jël douze boobu yokkaat ci lu toll ni moom muy muy douze plus douze mu jox la vingt-quatre ñooñu bu yeboo nga téyel ma loolu parce que lii mooy cosaan yi nga xam ne mooy manumaa départager miraas loo pëli ba mu des ci foo xam ne côté boo xam ne dinañ ci ñëw muy ala awlu waaw loolu dinañ ci ñëw mais parce que bu dee boobu dinañ dugal awlu dina dem bon buñ dugagul ci loolu mais yow jàppal pour l'instant lii nga ne ma ah yii ñooy yi nga xam ne dañ cee dëppoo ma ne na waaw kay yii moom dañ cee dëppoo boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dëppoo nañ ci ne lii la yii moom ñooy usul yi set yi deux trois quatre six huit douze vingt-quatre mooy yi nga xam ne miraas mu ma ñëw lii mooy sama cosaanu masala yii laay séddale ña ma koy benn ci yii laay séddale ña war a doon ba mu des ci kaa yiñ la wax ne bu dee ne awlu dafa am te awloog yooyu yëpp dinañ ñëw wax la lu mooy lan buñ ci accès ma ne nag am na deux yoo xam ne dañ ko dañ cee wute muy dix-huit est-ce que dix-huit ci la ak trente-six loolu am na ñu ne ci lañu mooy dix-huit ak trente-six am na ñu ne ñaar yooyu ci lañ mais li ëpp dañ ne non non non lii nii bokku ci dix-huit ak trente bokku ci affaire bi deux le trois le quatre le six le huit douze vingt-quatre jeex na moo tax yooyu ñu dëppoo ñun ci loolu la wax yaa ngi dégg insha allahu taala voilà. yii ñooy set usulul masail yi nga xam ne boroom xam-xam yi raxmatullahi alayhim daal dinañ ciy dëppoo deux bi trois quatre six huit douze vingt-quatre quant à dix ak trente-six dañ cee wuute te comme niñ la ko waxee léegi ñun li ñuy fii yi nga xam ne moom lañuy gis mooy yi nga xam ne ñoom dëppoo nañ ci muy set yi waaw moo tax boo demee bari dañ naan la ci boroom xam-xamu miraas yi dañ naan la rek set la en général luñ la wax wuute bële que ne am na tamit trente dix-huit ba trente-six bi am na bu ci seen biir est-ce que loolu ci lañu walla déet deux bi wax nañ la aslam mooy nisf trois bi aslam mooy deux tiers ak un tiers lépp ci alquran six bi mooy sudus un sixième huit bi mooy quatre bi mooy rubu' bokk six bi sudus huit bi nekk sumun douze bi moom moo total mooy boo boolee sudus ñaari sudus la mais dinañ ci ñëw ci loolu ci biir mooy boo jëlee six lu toll ni moom nga yokkaat ko ci mu jox la douze nga jël douze lu toll ni moom nga yokk ko ci douze bi mu jox la vingt-quatre kon yii wangoog léegi nag yii nii laa la wax nag loo maan dee xew bu yeboo nga xam leen bi yeboo nga jàpp leen ah way way waaw léegi nag nañ ñëw euh, dérouler ko ba pare après dooru dugg ci alawlu incha allah dinañ wax lan mooy awlu euh, loolu na xam naa jotaay bii di ñëw ak nu mu faa demee euh, mooy nekk aslul usulul masail mooy gis nga aslul masala yi ñu doon wax xam nga ba léegi wax naa la ñu foofu ne at tafsil muy fexe génne lan mooy aslul masala heureusement alhamdulilah ba mbir yi set la du ko dépasser waaw léegi deux bi nañ jël deux léegi nag mooy kon yow xam nga euh, looy def noo koy defee ngir mu simple ci yow ah comme nga xam ko image nga xam ne mooy gën a neex a jàpp mooy defal ab tableau comme nga am tableau Excel mais pas yu mais yu rëy boo xam ne da koy xaaj sept parties tableau bi sept parties sept parties première case tableau bi mooy après boo ko defee da koy def ab case boo xam ne première nga bind deux boo bindee deux nga def benn trait boo xam ne day horizontal mooy day jóge day jóge ci ligne bi ligne bi taille bi commencé sa côté bu dee droite ngay commencer sa ndejoor dem sa gauche ci kaw ligne boobu ngay rëdd ci kawam ngay bind bi nga defee tableau bi hmm? nga def première tableau première case nga def deux nga bind ci deux beneen bi ci tegu nga bind ci trois beneen bi ci tegu nga bind ci quatre beneen bi ci tegu nga bind ci six beneen bi ci tegu nga bind ci huit beneen bi ci tegu di sixième bi nga bind ci douze beneen bi ci tegu di septième bi nga bind ci vingt-quatre bu dee ne gauche ngay commencer nga commencer comme booy bind français deux nga bind deux première case di dem côté ndeyjoor bi ah trois quatre six huit douze vingt-quatre def nga lool man la moo may ma quelques secondes maa ngi waaj pare voilà def naa lool pare na ah dernière bi 24. voilà ma ne léegi nañ tàmbalee par benn par benn exemple ci wàllu miraas ñu ne la deux wax nañ la cosaanam mooy lan deux bi mooy am nisf yi suñu boroom wax wala ko mun euh, euh, euh, wa in kaanat waahida falaha nisf ah ak tamit lakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad yéen a moom moitié wu li seen doom yi bàyyi bu dee ne euh, bàyyi wuñ fi kii waaye tamit uxtu ba nga xam ne moom la doon wax fële ca fin wu saar ba ne bu dee nit dafa génn àddina <coughs> bàyyi wu fi doom waaye wala ha axun aw uxtun falaha nisf mooy moom moitié bi ah wala ha uxtun bokk falaha nisf mooy bu nit yi génnee àddina walaysa inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu uxtun voilà falaha nisfu ma tarak kon mooy loolu mooy cosaanu deux bi ma kon nag deux mooy bépp miraas boo xam ne da fekk koo xam ne gisoon nañu euh, moitié ñan ñoo koy am gisoon nañu moitié ñan ñoo koy am moitié ñoo koy am loolu gisoon nañu ko mooy kon miraas moo ñëw miraas moo ñëw fekk fa ab un demi hein ab un demi mooy nit koo xam ne moitié lay jël hein léegi mooy ci cas de figure yi lay amee soit mooy exemple bañ joxe woon rek waxaat nañ ko sànq bi ñuy commencer monsieur A faatu non madame A soxna si tey moo faatu bàyyi fi jëkkëram waaye bàyyi fi oxtu shaqiiq muy sëram boo xam ne ñoo bokk ndey ak bàyyi bu boobaa ku nekk un demi la am noonu jëkkër gi wala kum nisfu ma taraka azwaajukum mooy a bi ñu wax sànq in lam yakun lahunna walad yéena moom moitié wuyu fi seen soxna yi bàyyi bu dee amuñu doom comme que madame a amul doom jëkkër ji dafi bàyyi jëkkër ji jël un demi ngeen bind zawj wala lépp def deux point def un demi loolu léegi leer na jaratuñ ci traîner al ukhtu shaqiqa muy sœur bi nga xam ne moo bokk ak moom ndey ak bàyyi moom madame a mi faatu kooku suñu borom wax na ne moom lañ wax sànq inimru un halaka dernière saar ba dernière aaya ba ci saar bi inimru un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak kon kooku un demi lay nga bind un ci kanamam lii aslul masala bi deux lay doon deux lay doon nga ne ma yow du gogoo tamaasul ak tamaamul ma ne parce que loolu da nga ko da ko mooy gis nga boo ci yàggee affaire bi day ñëw automatiquement da ngay ñëw mooy ay tamaasul ak tabaadul ak tawaafu la tabaayum saa yi gis nga yooyu noonu da ngay ñëw affaire bi day day nekk loo xam ne day gaaw daanaka da ngay xool xam ne ah voilà un demi un demi comme loolu am na tamaasul benn bi laay jël mooy benn bi laay téye beneen bi muy deux kon deux mooy nekk aslul masala gis nga kon aslul masala man na amee mooy deux dina nekk aslul masala ci cas bu mel nii boo xam ne ku nekk ci ñoom ñaar ci ñiy asxaabul furud ku nekk ci ñoom ñaar deux la fa am waaw ku nekk ci ñoom ñaar deux la fa am mooy dafa am lan dafa am deux lay jël mooy xaaju buy xaajee alal bi benn wàll bi lay jël ku nekk di jël benn wàll loolu deux mooy nekk aslul masala ndax deux boobu moom lañ leen di départager loolu benn kaala ku nekk am benn mu des beneen cas boo xam ne kenn mooy jël daa am ci ñuy wax nii soit doom ji doom ji jigéen ji walla sët bu jigéen boo xam ne mooy asxaabu nisf bul fàtte lool ci miraas ba ñuy wax ñan ñooy jël moitié waxoon nañ la ñuy jël moitié mooy doom ju jigéen kenn doom ju jigéen képp koo xam ne moom la fi baayam bàyyi wala waajuram moo xam yaayam wala baayam moom la fi bàyyi moom kese wala mu nekk doom ju góor joo xamante ne nii non doom ji jigéen joo xam ne doom ju góor a ko jur muy sëtu monsieur faatu bu dee moom kesee fi nekk ko day jël am wa in kaanat waahida falaha ndax sët bu jigéen day taxaw place boo xam ne doom bu góor day taxaw place doom bu jigéen waxoon nañ la keneen ki mooy jëkkër parce que cinq la ñoon jëkkër keneen ki ñeneen ñaar ñi des mooy al uxtu shaqiqa ak al uxtu li am mooy ki nga xam ne sœur bi nga xam ne moo ki faatu ñoo bokk ndey ak mooy comme kii ñu wax sànq exemple bi ñu joxe sànq wala moom ñoo bokk bàyyi kese léegi nag mooy soit mooy kenn ci ñii bu fi nekkee ak koo xam ne asaba la kenn ci ñii bu fi newee ak koo xam ne asaba la bu boobaa cosaanu masala bi dee lay doon mooy lan exemple ma am zawj mooy madame A dafa faatu bàyyi fi jëkkëram jëkkër ji la muy am wala kum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna wala mu bind un deux ak nasaba par exemple bàyyi tëxam bàyyi tëxu ki faatu muy al'amma kooku lu muy am kooku nasaba la alxuraan waxul lan lay am moom fama baqiya fali awla rajulin zakar moom ca la des lay mën a doon kon la des loolu mooy gis nga saaxibu fard ak ki des ak ki nga xam ne asaba la moom baa baaqi le reste lay jël bu boobaa aslul masala waxoon nañ la ne ida kaana fardun waaxid fa aslul masalati maqaamu hada al fard yaa ngi fàttaliku loolu léegi lañ ko waxoon bu dee ne dangaa ñëw fekk cas de figure boo xam ne kii suñu borom ne kim boole ci waa asxaabul furud ñi nga xam dana ñiy jël leen li ngeen jox leen kenn kese la moom rek a fi nekk ci war a doon na ci faat ci moom kese fi nekk ci ñi suñu borom wax ñeneen ñi war a doon ne ñoom bi ta'sib lañu war a doon ne mooy ci boobu booy xool aslul masala mooy nekk cosaanu cosaanu mooy taxawaayu taxawaayu fard boobu ne waaja moom fard boobu kii fardam fan la taxaw jëkkër ji mooy ci biir la parce que buñ tasee alal gi ñaari paar xaaj ko ñaari xaaj moom benn bi lay jël kon ñaari xaaj lañ ko xaaj kon ñaar mooy nekk aslul masala mooy nekk cosaanu suñu masala ci kaay yii lalan li nga xamante ne nii mooy aslul masala mooy deux lay doon comprendre nga léegi ñu jàll bul xaar nag leneen mooy ñu jàll deux ko kon mooy case bi ma la waxoon bindal deux après nga def trait boobu ci suuf mooy sama exemple yi day leeral moom deux fi muy nekke cosaanu masala bi nga ne ma voilà nga xam ne moom lay départager moom lay séddale ñu war a doon nga ne ma baax na deux kon baax na ma la trois wa ci trois mooy tiers trois tiers la ak deux tiers bul fàttale sànq bi ngay wax xam nga wax nga ne sulusaani bi ngay tudd affaire yi wax sulus ma ne la boo paree ci yi nga bind yépp xoolal ma yi niroo nga éliminer ma ci benn nga ne ma waaw maa ngi fàttale ko affaire boobu si si si éliminer woon naa deux tiers laa éliminer woon bàyyi un ma ne la voilà kon trois fan mooy mooy lan mooy cosaanam trois fan la jóge ci alquran mooy ci un tiers la jóge ak deux tiers wala nga ne deux tiers ndax moom la njëkk tudd ak un tiers. ma ne la léegi kaay ma jox la exemple yoo xam ne un tiers mooy nekk aslul masala non trois mooy nekk aslul masala mooy comme exemple bi ñu jóge buñ ci sori bu dee ne kiy donn saaxibu fard mooy ci suñu borom ne moom kooku bu dee mu ngi fi na ko jox lii fekk moom un tiers lay jël walla deux tiers keneen ki war a doon ànd ak moom muy asaba wala ñeneen ñi parce que asaba du kenn rek lay doon xam nga doom yu góor yu bari bu dee ñu bari lañ mooy ñu bari lañ doom góor doom jigéen bu ñu fi nee mooy ñu bari lañ te pourtant ñoom ñépp yari na bi tansib bu boobaa kon bu ma naan kenn ki li des ba ba asaba la mooy asaba bu ci jàpp kenn benn lay doon mën a mooy trois fii lay nekk ci kaay yi lay nekke boppu masala bi lay nekk aslul masala nekk suñu boppu masala bi nga xam ne moom lañu war a séddale ñi ñiy doon mooy bu dee nekk kii suñu boroom wax jox leen ko lii ci mbooloo mi muy saaxibu fard bi dafa nekk koo xamante ne nii un tiers lay doon wala deux tiers loolu mooy wàllam nga ne ma man nga wacc jox exemple ma ne la waaw koo xamante ne nii mu A <coughs> monsieur A dafa génn àddina hein bi monsieur A génnee àddina mu bàyyi fi yaayam ak baayam léegi bindal ma yaay ci kaw ab non umm walla mama wala mère bind ko ci kaw ma bind naa mère ma ne defal deux points bàyyil noonu bindal ma père ci suuf nga ne ma bind naa pierre di bàyyi ci suuf ma ne la waaw kay ñaar ñii rekk a fi ne yaay ñaata lay am yaay un sulus un tiers lay am fa in lam yakun ay onze bi suratu nisaa yi ba léegi fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawaahu fa li ummihi sulus bu nee ne nit ki monsieur A dafa génn àddina bàyyiwu fi doom ñaari waa waajuram yi war koo donn mooy bàyyam ak yaayam yaayam mooy moom un tiers kon kanamu yaay bindal ma ci un tiers nga bindal ma ci un tiers ma ne la lee abawaahi moom moo suñu borom ba ko ci dara ma ne la looloo tax moom du saaxibu fard ci kaab yi waaw parce que bàyyi am na fu muy nekk saaxibu fard te mooy aaya bi nekk ci kaw bu dee ne daa fekk monsieur a dafay bàyyi doom voilà wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad bu dee ne monsieur bi mu génnee àddina dafay bàyyi doom bu boobaa bàyyi fi yaayam ak papam bu boobaa yaayam ak papam ñooy bokk lu ñu am ku nekk sudus ngay am un sixième comme que nekkuñu ci kaaboo après moo tax kaabim ci teg fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawaahu fa li ummihi sulus bu dee ne dafa génn àddina monsieur a mais bàyyi fi baayam ak yaayam mais bàyyiwu fi doom bu boobaa yaay ji sulus lay jël bàyyi ji waxu ko kon boobu parce que lu tax waxu ko parce que moom hunaa fii ci ci ci ci suñu fii nii kaab yi yarisu bi tansib moom ci asaba lay doon mooy nekk asaba ndax mooy awla rajulin zakar mooy ku góor ku fi nekk gi gën a jege doomam ju góor ji di monsieur ami faatu kon bu boobaa moom laa yarisu bil fard walakin yarisu bi ta'sib waaw moom ci ta'sib lay lay lay doon ne fii bu boobaa kon bàyyi kon nu ma fay def nga ne ma bindal bu dee en français nga doon bind bind ci le reste wala al yaay seet wala ndesit bu dee ci wolof ngay bind nga ne ma baax na se bon kon un bi ku ko moom ma ne la yaay ji bu boobaa ma ne la léegi aslul masala lan lay deme miraas mi jeex na di ñuy kese lañ yaay ak bàyyi fi nekk bàyyi fi doom bàyyi fi mooy ñeneen ñi parce que boo ma nee mais maama ma ngi fi ma ne la maam waxoon nañ la ne ki koy xaj bu xirmaan mooy doom ji waaw ki jur monsieur aawa gi fi moom du am ñee ñi dañ mooy bàyyi ji mooy xoolal étage ñu la waxoon bunu wa moo nekk ci kaw ku ci tegu ubbu wa uxuwa moo tax uxuwa fii du ñu am ñoom du ñu am lu tax parce que bàyyi ji la parce que bàyyi ji la parce que mooy asaba ji mooy awla rajulin zakar moo gën a jege monsieur A que frère monsieur A papa mi ko jur kay moo gën a jege doomam jii di A faatu que frère bii nga xam ne ci xawaasi la bokk dëgg la ñoo bokk baay ak yaay mais quand seen baayam moo ko gën a jege kon kooku mooy jël mbir mi li aw wafali awla rajulin zakar kon moom baala yam bu boobaa aslul masala bi un kon entre saaxibu saaxibatu fard kenn la muy yaay ji un tiers lay am ñu ngi ci. trois fi muy nekk aslul masala bu booba aslul masala waxoon nañ la mooy liñ la waxoon sànq ida kaana fardun waaxid fa aslul masalati maqaamu hada al fard loolu xanaa léegi bu nee ne kese miraas bi kenn kese moo fiy jël fard moom la suñu boroom wax jox leen lii bu dee kenn kese la kenn kese fi nekk kooku aslul masala bi ma war a trouver boppu masala bi cosaan bi bi nga xam ne moom laa leen war a séddale dangay xool kooku suñu boroom wax nañ ko jox lii la mu wax ñu jox ko mooy la mu fa mu taxaw xam nga yaay ji ci ñett la taxaw mooy dañuy xaaj alal bi ñett ca ñett yooyu ñetti xaaj yooyu ci lay jël benn kon bennam boobu fan la taxaw ci ñett ci trois kon trois mooy nekk aslul aslul masala trois mooy nekk aslul masala léegi trois boobu ngay teg ci kaw moom ngay séddale diggante baay ji ak yaay ji bu boobaa yaay ji comme que moom un tiers lañu wax lay jël nga jël un def ci kanamu yaay ji deux yi des nga defal ko baay bi mooy albaaqi li des est-ce que loolu baax na nga ne baax na c'est léegi dox ma deux tiers parce que li ñooy tiers la exemple deux tiers ma ne la yow kaay ma laaj la kaay ma laaj la deux tiers kan la ko alxuraan jox ah deux tiers kan la ko wax ma ci xoola laajuma la ci ñaar laajuma la ci ñett kenn rek laa la ci laaj waaw ah, mais mooy début saar bi yow wax nga ko début aaya yi nga wax sànq waaw fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa tarak bu deeree dañoo nekk ay jigéen kese yoo xam ne ëpp nañu ñaar ñoom ñoo moom deux tiers yi ah, ça c'est c'est excellent nga ne moo bon bu bëggee sax ma dolli la ma ne non benn laa laajo ma ne non pour wan la ne téye na affaire xaaral man dama lay dolli ma ne la ah ah ziyaada du ko du ko daan ziyaada boo xam ne alxuraan ngay jële du ko ndax ko daantul de bismillah nga ne ma keneen kuy am sulusaani mooy ñaari uxtaani shaqiqataani jëm kaw ñaari sœurs germaines jëm kaw ma ne la lool fu tegu ma ne fa in kaana tasnatayni falahuma thuluthaani mimma tarak ca fin wu saar ba inimru'un halaka ha fa in kaana tasnatayni bu dee ne dafay bàyyi ñaari sœur jëm kaw ah falahuma ñeel na leen ñoom a thuluthaani mimma tarak deux tiers lu bàyyi kon ñaari deux tiers mën a très bien ça c'est bien ça ça c'est excellent léegi déglu xoola léegi pour ñu ngi ci deux trois bi fi muy nekk aslu masala jox nañ la benn exemple yaay ji bu dee un tiers lay jël di ci des bàyyi war coo jël bi tansib léegi trois bi euh, exemple bu fi bàyyee deux doom yu jigéen comme xaadisatu sayyidina kan Sa'd ibn Rabi' mais duñ jël exemple boobu exactement parce que yaay ji bu duggee boobu day day day euh, suñu misaal bi du jàll mais mooy deux monsieur A deux doomi jigéen la fi bàyyi wala rek nga ne trois mooy deux di kaw fa in kunna nisaan fawqa natayni falahunna thulutha ma tarak léegi kon mooy ma ne deux mais nañ jël deux deux jigéen la fi bàyyi doo doomi jigéen kon bindal ma deux filles wala deux doom yu jigéen nga def deux points wàccal ci suuf nga def am son oncle paternel la fi bàyyi waale moom monsieur a muy bàyyi te ki bokk ak baayam nday ak baay léegi deux tiers bindal ma ci kanamu femme yi comme ko wax nga ko sànk doom yu jigéen ñi mu fi bàyyi ñaari deux tiers seen kanam nga bind ma ne bind naa deux tiers ma ne la léegi ki ci des al am loo fay def ah, am moom asaba la baaqi le reste desit man la très bien kon règle bi ma la waxoon sànq ñëw ida kaana fardun waxid fa aslu al masalati maqaamu hadha al fard waaw bu dee benn fard kenn kii donn ñii donn kenn kesee ci nekk saaxibu fard wala saaxibatu fard wala asxaabu fard wala saaxibataa fard comme ñaari doomi jigéen ñi cosaanu masala bi boppu masala bi mooy nekk ñoom ñoo ñële fa ñu taxaw mooy deux tiers kon tiers trois mooy nekk boppu masala mooy trois kon moom laay jël teg ko ca kaw mu tiim paar ya ñuy am ma séddale leen ko seen biir jël comme que ñoom deux tiers la suñu boroom wax ma jël deux jox ko ñaari bind ko ci kanamu kon fi ma def deux fii ma def deux points bindal leen ginnaaw ma defee deux tiers mooy la ñuy am mooy deux léegi la ca des muy albaax yi di un moo ci des sinon mooy deux bu ma jëlee deux trois kay bu ma jëlee deux benn ci des ma jël benn boobu nag defal ko seen am muy amu paternel bi nga xam ne mooy am amu seen baay yi génn àddina mu monsieur A loolu beneen exemple la ma ne la léegi beneen bi wax nga ko sànq. hein am na beneen boo wax léegi mooy boo xam ne ñu am deux mooy euh, ca fin wu saar ba fa na tey tasnatayni falahuma sulusaani mimma tarak mooy bu dee ñaari sœur la fi bàyyi ñaari rakk wala mag yu jigéen wala benn mag bu jigéen ak benn rakk bu jigéen jëm kaw ñoom ñaar ñoo moom lan ñoom ñaar dañuy am ak deux tiers kon defal ma deux uxtu mooy deux fi euh, sœur germaine nga def deux point nga defal ma deux tiers seen kanam ba léegi ñu ngi ci tableau yi ñu ngi ci tableau 3 yeneen tableau yi des 4 6 8 12 24 ak seeguñ ci léegi kon defal ma ci deux tiers nga ne ma bind naa deux tiers ma ne la léegi ah bu boobaa bu dee ñoom ñii la kum ci man da doon moo xam am mu ne fii léegi kooku kon ni ngay def mooy lañu jóge na la rek hmm? loolu simple na aslu masala comme que ñoom rek a fi nekk ida kaana fardun waaxid fa aslul masalati maqaamu hada al fard <coughs> léegi kon loolu simple na kon trois la nga jël trois def foofale léegi boo koy séddale ñoom deux la ñuy am hein parce que ñoom mënuñoo jël yépp ndax sulu saani lañu léegi mu des troisième ma ne la am na nag beneen exemple boo xam ne waxoo ko ah mooy foo xam ne sulus day dugg ñi am sulus waxuma la sulusul baax yi sulusul baaqi waxuma ko ah parce que sulusul yi gisoon nañ ko mooy ki nga xam ne moom la des la des lañuy ñuy xaajaat ñetti xaaj mu jël la ca des waxuma ko ki may wax fii mooy ki nga xam ne frère la li umma est-ce que kooku kooku tem gaa yi fàtte ko ki nga xam ne moom frère li umma waaw frère la li umma euh, ma ne la léegi yow est-ce que fàttaliku nga nan la ko alxuraan waxe ma ne la si loolu koy fàttaliku naa ko mana léegi waxul mu ne mooy bi naan wa in kaana aaya bi ci suuratu nisaa ba léegi wa in kaana rajulun yurasu kalaalatan aw imra'a wa lahu axun aw uxtun fa li kulli waaxidin minhuma sudus fa in kaanu akthara min dhalika fa hum shurakaa'u fi sulus léegi ma ne mooy kooku mooy sulus ma ne la yow kenn la wala ñaar ma ne la noo tekki li nga ma ne waaw Euh, mooy sudus jaru ko parce que waxoon nañ la mooy koo xam ne kalaala la bàyyiwu fi waa waajur bàyyi fi ci kaw bàyyiwu fi descendant bàyyiwu fi ascendant bàyyi fi waajur te bàyyi fi ay doom moo xam góor ak jigéen bu dee kook lañu war a donn mais am na nag wala hu axun aw uxt waxoon nañ la frère bi walla sœur bi boroom xam-xam yi ijmaa la que ne ki ñuy wax fii nii du frère bi mbokkal baay wala frère bi mbokkal nday baay wala sœur bi mbokkal baay wala sœur bi mbokkal nday baay déedéet ki muy wax fii mooy sœur wala frère bi nga xamante ne ni moom yaay la bokk ak moom wala sœur bi nga xam ne yaay la bokk ak moom moo bokk ak monsieur a yaay mais bokkuñ papa mu ne ñooñu kon bu dee ñoom ñoo fi nekk fali kulli wahidin minhum as-sudus ñoom ñooñu ku nekk dañuy am sudus mooy ku mooy bu dee sœur kese benn sœur boo xam ne yaay lañ kese moom rek la fi nekk ah te bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi ay waajur kooku bu boobaa day jël lan mooy waajur nag mooy bàyyi lañ ci jublu ci kalaala ji mooy bàyyi parce que yaay dina fi nekk waxoon nañ ne kii day doon na sœur bii day doon na ndox yaay yaay dafay nekk sœur bii doon na ndox ak yaay ji waaw parce que bu dee yaay yeegi fi ah yaay yi jël sulusam parce que waa ji kalaala la bàyyi wu fi doom comme li mu waxoon sànq ne bu dee wa warisahu abawaahu fali ummihi sulus kon yaayam day jël sulus kanta sërëm bi mu bokkal ndey ak baay non mi mu bokkal yaay kese nekk fi kooku day jël moom kese sudus lay jël un sixième mais bu dee ëpp nañu loolu wala frère bu dee frère la tamit un sixième bu bokkal yaay kese un sixième lay jël mais bu dee ëpp nañu mooy deux lañu jëm kaw ba boobaa dañuy jël un tiers léegi nag ma ne la laa kay nag misaal bii wa desoon ci fi nga xam ne bopp masala bi day nekk day nekk trois ma la mu ngi mel ni kon ñaari waxtu li umm wala bu la neexee nga ne ñaari axul umm ndax alxuraan moo ne fa fa in kaanu akthara min zalika fa hum shurakaa'u fi thuluth bu ñu ëppee benn nekk deux jëm kaw ñoom ñooy bokk benn bi lii mooy wane ne ñii di umm la shuraka ul ndax bu doon ne ñooy bokk mbir mi buñ koy séddoo góor jigéen a ci yam amul li zakari mithlu hazzil unsayayn alors bu dee yeneen yi yeneen yi nga xam ne euh, bu dee côté asaba la góor bu dee góor la foofu fa li zakari mithlu hazzil unsayayn mooy li nga xam ne mooy taxaw li zakari mislu hazzil unsayayn loolu mooy taxaw léegi euh, ginnaaw kon loolu ginnaaw loolu kon li zakari mislu hazzil unsayayni day day taxaw mais fii nag ay jigéen kese lañ ay jigéen kese la no ay mooy yaay lañ bokk laa bëgg wax mooy kooku exemple am bu ma amee ñaari deux uxtu li umma ñoom un tiers lay doon mooy seen wàll léegi kon ñooñ bu ñu bokkee koo xam ne mooy ñoom bu ñu taxawee par exemple hein comme deux uxtu shaqiqa taxaw mooy miraas mi ñi fi nekk dama am deux uxtu shaqiqa ñoo xam ne ñoo ki faatu ñoo bokk nday ak baay benn ak deux uxtu li umm ak ñaari sœur yoo xam ne ñoo bokk ak ki faatu yaay bu boobaa manoo ne ah kon nañu dàq kële non du leen dàq parce que uxtu shaqiqa ñooñu suñu boroom waxoon na ne ñoom ñoo am lan bu ñu ëppee benn ca feewu saar ba bu ñu ëppee benn bu ñu ëppee benn ñoom ñooy bokk ñoom dañuy am lan as-sulusaani mimma tarak kon day jël deux kon ñoom dañuy jël deux tiers ah kanta uxtu ñaari uxtul umm yi ñooñu lan lañuy jël un lañuy jël waaw léegi nga am deux tiers ak un trois ak trois bopp masala bi mooy tamaasul moo am bu boobaa nga jël ko aj ko ca kaw moom mooy nekk bu tamaasul amee benn chiffre bi laa jël bàyyi beneen bi mu daanu lool mooy nekk sama bopp masala voilà kon affaire baa ngoog hein kon mooy ci kaw nii gis nañ fi nga xam ne aslul masala deux lay nekk ak fi nga xam ne aslul masala trois lay nekk euh, insha allah euh, dañuy yem nii bii di ñëw ñu àggale quatre bi hein bi huit bi ak douze bi ak vingt bi loolu nag wax nañ la ñu ngi ñëw fii nii ñu ngi toll ci al usulul masail al muttafaqu alayha mooy yi nga xam ne ñooy bopp masala yi nga xam ne boroom xam-xam yépp dëppoo ne lii bopp ñooy bopp masail yi benn ci yii lay du génn ci yii